أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ay ñu ñëwaat àggale fi yemoon ci résumé buntu ndox bi nga xam ne ñu ngi koy gis ci commentaire bi nga xamante ne nii eh, tudd Fathul Allaam Fathul Hakiimul Allaam lima fi Bulughil Maraam min al fawaa'id wal ahkaam nga xam ne Cheikh Moustapha bu moo ko def ci ci bi ci moom lañuy ñuy résumé ñu ngi woon première xadiis bi gisoon nañ mooy xadiisu Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nga xam ne mooy wax ci wàllu géej muy huwa tahuuru maa'uhu al-hillu jeexaloon nañu li jëm ci masala fiqh yi ci xadiis boobu tey mu des masala fiqh yi nga xam ne moo moo aju ci xadiis bi trois bi ak quatre bi ak cinq bi yooyu moo ñu dese woon tey nag insha allah comme ni nga xamante ni dañuy topp côté masala fiqh yi ni nga xamante ni noonu lañ ko defoon ci cours bi muy boole deux trois ak quatre bi cinq bi insha allah beneen yoon dinañ ko def bu paree nag ñu def benn genre résumé global lan moo taxoon ñu tànnoon cinq yooyu tamit kon ni ñu ko expliqué woon ci cours bi ak bi ñuy commencé ban lien lañ am ak fondement yi nga xam ne mooy fondement wu mazhab bu nekk insha allah kon tey pour bañ a tardé na xaw na guddi mooy ni ñuy def mooy kon xadiis yi ñuy jàng tey mooy xadiisu abu imaam al-Bahili radiyallahu anhu bi xam ne mooy xadiisu Bi'r Budaa nga xam ne yonent bi sallallahu dañ ko ak xadiisu abu imaam al-Bahili Abu Sa'id al-Khudri moo jiitu après ñu def ñooy gis xadiisu abi umaama al baahili xadiisu abdullah ibn umar radiyallahu anhum loolu nag masala fiq yi nga ci xam ne bu ñu fàttalee tuuti mooy xadiisu abi sa'id bi moo xadiisu abi umaama al baahili bi presque ñoom ñoo bokk lu ñuy wax mooy xadiisu bi'r budaa boobu ak xadiisu al qullatayn ibn umar kon tey masala fiqh yi yi ñuy gis mooy ci ñetti xadiis yooyu euh, masala fiqh yi nga xam ne nag gisoon nañu ko bi ñu répertorier liñ ci jota compte bi ñuy xoolaat cours yi euh, tolloon na ci dix masala fiqh yoo xam ne traité woon nañ ko fii kon masala fiqh yi nga xam ne moo aju ci xadiis de bu yi Sa'id al-Khudri ak xadiis trois bu abi Umaama al-Bahili ak bu xadiis quatre mu abdullah ibnu omar radiallahu anhum dix masala lañ ci jàngoon léegi nag comme niñ defoon bu njëkk bi mooy dañuy wax masala yi ba pare après nag ñu door a dugg ci biir door ko door ko traité tamit ñu bañ a fàtte yoon liñ jëloon mooy ne buñ indee question bi dañu indi avis yi d'abord ak avis yooyu ñan ñoo ko wax ak ban avis lañ choisiroon après ñu joxe argument wu wala preuve yi avis boobu kon diis la insha bu ci njëkk mooy ndax ndox kese kese ci nga xam ne liquide lañu est-ce ndox rek walla est-ce ndox rek moom lañ mën a dindee sobe est moom lañ mën a ndox kese lañu mën a yëkkatee toj yëgadi ko buñ la ko dañ ne woon mooy comme bu ma waree jàpp wala ma war a sangu janaaba est ce que ndox rek ko mën a def loolu mooy première question bi mooy bu ma amoon janaaba wala mu bëgg a jàpp est ce que ndox kese laa mën a def walla fanta bii nekk fii mën naa ko utiliser ah, waaw waaw bokkuñ <laughs> fanta bële ak ay turandoom ñoo njëkk fanta bi <laughs> ñoo fi dina yàgg fanta bi <laughs> kon loolu mooy première xat ci question bi deuxième bi deuxième question bi moom traité woon nañ ko ci bee passé mooy dañ koy tudd rek mooy ñaata façon ndox boo am ndax bokkoon na comme ko dañuy répertorier dañuy répertorier xadi nombre de questions yi nga xam ne masala yi ñu jàngoon ci xal baax na ba nga xam ne en tout cas dix la même bu dee am na buñ ci jotoon a traité ndax traité te woon nañ ko mooy ñaata façon ndox moo am mooy bu ma amee ndox loo xamante ne nii lu laab la lu ci dugg lu ci est-ce que da koy yàq wala déet loolu moo ñu indi question boobu fi muy fi muy fi muy yóbbu mooy lan mooy ñaata façon de moo am te loolu traité woon nañ ko bii passé kon mooy deuxième bi léegi troisième bi mooy bu ma amee sama ndox ma teg ko fii ma jël lu mel ni euh, eau de Cologne wala yu mel noonu ma def ci biir. est ce ndox moomu baax na ba léegi mën naa ci jàpp wala mënuma ci jàpp quatrième bi mooy bu dee li nga xamante daa am lu dugg ba yor paanu ndox wala soowu ndox ndox mi am loo xamante ni moom ndox ñoo bokk ay cara ay caractéristiques dugg ci comme bu dee da ngaa ñaq ñaq bu bari mu sotteeku ci biir ndox mi wala lan nga pompe ñu nekk jamonoy tàngoor nga yor sa mouchoir saa bu tooyee ba mu kii rek nga teg bàyyi ba mu pare nga jël loolu lépp nga weñ ko ci biir ndox ndox mi nga bëgg a jàpp est-ce que loolu da koy yàq wala déet walla lan nga amoon ke benn naqar bu tiis bu la jot boo toog war a jàpp yor benn paan wala benn soo bu ndaw wala benn boolu ndox bu ndaw ñu ñëw ne la kat sa mbokk sàngam génn na àdduna mu mu touché la lool nga toog fay jooy di jooy di jooy ba ndox yi dugg ba bari nag dugg ci ndox mi est ce da koy yàq wala déet est ce sa rongoñ yooyu dugg ci ndox mi day tax ndox mi des bi mamantee jàpp ba léegi wala déet bi mooy est ce que dindi sobe est ndox rek a ko mën a def mooy dindi sobe mooy bu dee sama yaram dafa takk sobe wala sama yére dafa am sobe wala fi may jullee dafa am sobe est-ce que ndox rek ko mën a julli autrement dit est-ce mën naa utiliser leneen comme ay produits yi ñuy defar léegi ay produits chimiques ay ordures yooyu loolu rek ma jëndee ko ko est-ce dina baax wala déet ndox rek ko mën a def wala lool tamit mën nañu ko ram mën nañu remplacer ndox loolu mooy cinquième bi léegi sixième bi mooy bu ma amee ndox moo xamante ne nii dafa laab te manula laabalaate mooy taahir boo xam ne mën naa ci togg mën naa ci mooñ man naa ci def li may def mais nag manuma ci jàpp manuma ci sangoo set te bu dee ci maaliki yooyu manuma ci tamit sama yéere bu taqee amee sobe manuma ko fay dundee ndox mu mel noonu comme ndox moo xamante ne ni daa am lu ci dugg li ci dugg nag laab na mais daf ko changer changer nag benn ci soit xet bi wala melo bi wala cafka bi est-ce changé na ko est-ce que ndox moomu nan laay def comme que changé na ko te moom rek laa am wala bu ma ko bëggoon a changé mu nekkaat taxu mu laab ji laabalaate nan laay def loolu mooy sixième bi léegi septième bi moom dañuy ñëw ci masala bi nga xam ne moo jëm ci ndox mu tuuteeg mu bari nan lañ koy natt ndax dafa am ñoo xamante ni nañ ko gis ci biir après mooy dafa am boroom xam-xam yoo xam ne loolu dafa am solo ci ñoom mooy bu dee dama am ndox ndox am lu ci dugg nu man doon ñoom dañuy xool bu dee li ci dugg par exemple sobe la mooy ñoom bala ñoo àtte ndox mi sobewu na wala sobewuwul daa am benn quantité boo xam ne bu ci ndox mi tollee dañu naan garaawul am quantité boobu nag bu ko néewee matul foofu ñu ne nag kon léegi ndox mu baaxul léegi nan la ñuy natte nan la ñuy xamee ndox mu bari ak ndox mu tuuti kon loolu mooy septième bi léegi huitième bi mooy bu ma amee ñaari récipient comme ma am ñaari satala am na benn koo xam ne ci satala yi am na sobe mooy sobe dugg na ci sauf nag damaa ñëw xamatuma xàmmeewatuma ñaari satala yi comme ko dañoo niroo ma demoon bay jàpp tekki yi ñu wooma rek mu wuyu par nag ma xaw a xamatuma nag xàmmeetuma ñaari satala yi ana ban moo ci amoon sobe ak ban moo ko ci amul lan laay def loolu côté ndox la mais tamit bu la neexee nga ne bu ma amoon ay yére comme man ñaari yére rek laa am moo nekk fii mais am na bu ci am sobe ma génn war a sol war a sol julli mais xamatuma ñoom ñaar ban la ci nan laay def ainsi de suite lu la mooy masala yoo xamante ni man nga ko topp noonu yu bari la lay mën a jox kon loolu mooy huitième léegi nag neuvième bi mooy bu ma amee ndox mu sobewu boo xam ne sobewul nan laay def ba mu mujj nekkaat ndox mu laab tey laabalaat dixième bi mooy bu dee dama am produit bu ma def ci ndox ndox moo xamante ne ni par exemple ndox mu ndox mu sobewu la ma bëgg ma def ci produit pour defaraat ko est lan mooy àtte ndox moomu est-ce que produit bi dina doy ngir delloo ko mu laajtay laabalaate wala am na yeneen méthode yoo xamante ni moom la ñu mën a soppee ndox moo xamante ni nii dafa sobewu ngir mu dellu di laajtay laabalaate loolu mooy insha allah mooy dix questions yi di ñaan yàlla mu yombalal ñu ba li ñuy wax daal mu leer te tegu foo xamante ne nii noonu lañ ko bëggee insha allah bu leerul nag mooy ci ñun la waaye affaire bi de toute façon insha allah dinañ fexe niñ ci man daal suñu kem kàttan di ñaan yàlla mu jàppale ñu ci mooy kon dix questions yi mooy yooyu léegi ñu ñëw ci première bi kon dañ ne woon première question bi mooy est-ce leneen lu dul ndox leneen lu dul ndox mën naa cee jàppe wala man naa cee sangoo set bu dee dama war a jàpp wala ma war a sangu est-ce que mën naa utiliser beneen liquide bu dul ndox léegi foofu mu kon loolu mooy question bi mooy ne dama war a jàpp est-ce naa utilise beneen liquide bu dul ndox ngir jàppoo ko léegi question boobu ñaari avis moo ci am mooy bu njëkk bi mooy ñi ëpp ci borom xam-xam ni ñoom ñëpp ba mu des loolu da ngay après ñi ma lay wax beneen avis bi ñooñu rek nga ciy génn ñi ci des ñëpp wala naa njëkke boobu bu ko defee bu ma leen tuddee ñoom ñi ci des ñëpp mooy kon ñoom ñoo yor beneen avis bi muy kon premier avis bi nañ jàpp kon nii mooy ibn abi layla ak al asam ñoom dañu jàpp ne rahmatullah alayhima ñoom dañoo jàpp ne leneen beneen liquide bu dul ndox man naa remplacer ndox ci côté boobu mooy mën naa ci jàpp ñoom pour ñoom jël coca jàppe ci par exemple ñoom dara newut loolu mooy abi bi waaw wala nga jël fanta bi man nga ci jàppe pour ñoom ñoom ñaar loolu mooy premier abi léegi deuxième abi bi mooy kon borom xam-xam yi ci def yëpp rahmatullah alayhim ñoom ñu ne nag déedéet lu dul ndox manuma koo jàpp mooy manu koo remplacer ak nu man di demee léegi kon avis yi foog naa leer na mooy bu njëkk bi ibn abi layla ak al asam rahmatullah alayhima nee nañu ñoom lu dul liquide mais ñeneen liquide yi mën nañu remplacer ndox deuxième avis bi ñu ne loolu man da nekk léegi avis bi ñu mooy deuxième bi mooy bi borom xam-xam yi daanaka ñoom à part ñaar ñooñu ñoom ñëpp li ñu d'accord mooy na ndox rek ndox rek moom moo mën a moom lañu ñu mën a utiliser ngir man a jàpp wala sangu sangu set leneen beneen liquide mënu koo remplacer léegi loolu lañ choisiroon léegi nag kon ñoom fan nañu teg li ñuy wax mooy seen lan mooy seeni argument seeni preuve léegi ñoom ñu ne comme ni ñu waxoon bee mooy dañuy commencer ci alxuraan ñu ne yàlla jalla jalaalu yu moom moo ne bi ñuy wax ci suuratu maayda dane bi da lim mu ne yéen ñi nga xam yaa ayyuhal ladina amanu idaa qumtum ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaa'iti aw lamassumu nisaa falam tajidu maa'an fatayammamu sa'iidan tayyiba ñu ne ñoom loolu yàlla dane yaa ayyuhallaziina aamanu yéen ñi ngeen xamante ni dangeen a gëm bu ngeen jógee idaa qumtum bu ngeen jógee ngir lan julli bi mu ne farsilu na ngeen raxas wujuhakum seen xar kanam yi wa aydiyakum ngeen raxas tamit seen loxo yal marafiq ba ci fonk mu ne wamsaxu na ngeen bi ru'usikum seen bopp yi wa arjulakum seen tànk yi nag par contre doo ko masa mais danga koy raxas wa in kuntum marda bu dee dangeen a feebar waaw ilal ka'bayni ba ci ëkki kii yi dajoor yi waaye bu dee dangeen a feebar wala kenn jóge ci wanag yi ci wanag yi wala ngeen sëy seen soxna yi wala ngeen am ak ñoom rapport mu ne nag bu boobaa ta amu ngeen ndox mu ne boobu fatayammamu sa'idan tayyiban kon nangeen ngeen jublu na ngeen utiliser suuf ngir ngeen lan ngeen man cee laabloo ngeen tiimee pàcc bu boo xam ne dafa laal ñoom ñu ne nag yàlla foofu ndox la la lim ndox la cité ne nañ ko utiliser mais bi mu amulee ndox neewul na ngeen jël beneen liquide suuf la ci teg ne wa in lam fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban automatiquement bi mu waxee ndox bi mu paree beneen alternative bi am bu ndox amul dane fa in lam tajidu ma'an bu ngeen trouvé wul ndox kon dem leen ci suuf kon loolu mooy wane ne amul beneen liquide boo xam ne moo mën a taxaw place ndox te suuf dañ lay taxaw place ndox mooy bu dee ndox mi nekku fi wala mu ngi fi mais conditions yi may ma ma utiliser mais li ñu li ñu soxal ci aaya boobu mooy ñoom seen dalil mooy ne yàlla ndox la la la la tudd bi mu paree ci ndox dal ci suuf kon loolu day wane ne amul leneen lu nekk ci diggante bi boo amul ndox suuf la kon ndox amul leneen loo xam ne moo nekk seen diggante léegi ñoom lool mooy mooy ñu ëpp ci boroom xam-xam yi ñoom lool mooy seen seen dalil beneen bi mooy lan seen beneen teg tegtal daanaka sax tegtal boobu war naa doy pour wane ne ndax loolu lu leer la luy wane ne après ndox suufa ci tegu mais pas kon nag li ñuy jàpp foofu mooy lan mooy bu ma amul ndox mooy cas pratique bu ma ñëwoon tey nga ñëw liggéey ba ñëw ñëw sa kër ga dina tëj seen amul ndox manoo de toute façon manoo ne sama sama frigo bi am na ay boissons yu ma fi def naa ko dem utiliser ngir jàpp lool man da nekk dañ naan la ko demal nga tiim loolu la jàng ci loolu mooy samratul xilaaf mooy euh, wute bi wute bi fruit yi nga mën a tirer ci wute bi mooy comme que dafa am wute ñii ne mën naa nekk ñii man na nekk léegi nee nañ ne li mën a nekk mooy ndox leneen manu koo remplacer lu dul suuf kon mooy bu dee dama nekk ci cas boo xam ne aw ma ndox. yii rek yeneen boissons yi nekk fi mooy da nga ko fiy teg nga dem tiim loolu mooy kon première question bi léegi deuxième bi mooy di ñu waxoon mooy lan mooy dañ ne woon ñaata façon ndox moo am te loolu waxoon nañ ko bii paas mooy ne foofu rek la mooy dañ koy dañuy rek dem ndax waxoon nañ ko bii paas mooy ñaata façon ndox moo am mooy dañ ne woon ñaari at moo am xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne ñaara am taahir mooy loo xamante ni ni day laab da tahuur lañ waxoon mooy taahir mooy ndox moo xam ne daal laab tay laabalaate nee nañ mook taahir li ngeen di tudde taahir muy laab rek benn lañu bi des mooy najis mooy bu sobewu léegi ñi ci des muy yeneen ñetti mazhab yi muy Shafi'i yi euh, Maliki yi Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhi ñu ne nag ñetti moo am muy tahuur bu laab tay laabalaate taahir bu laab te manoo manuñ cee manuñ cee laabloo ak najis boo xam ne dafa sobewu loolu seeni tegtal waxoon nañ ko ci bii passé léegi kon troisième question bi mooy bu dee dama yor sama ndox am loo xam ne dafa laab dugg ci comme lan comme ma yor fii sama suu suu ndox am ku ñëw rek gis ndox yor parfum nit ñi ne parfum bi de man neexatuma bàyyi ba nga rek sotti ci biir ndox mi nga ñëw ne ko mais saa looy def nii mu ne non dama xam ne lii ndox la garaawul lii da koy gën a neexal rek da koy jox da koy jox ci euh, odeur bu bu neex nga ne ko mais yàq nga sama ndox mi lii laa waroon a jàpp est loolu léegi question bi mooy est-ce que loolu noonu ndox liñ ci dugal noonu da koy day tax mënoo koy koy jàpp wala mën a mën nga koy jàpp mooy parfum biñ ci def. mooy lu laab fii li ñuy wax fii mooy lu laab lañ def ci biir mooy ma am sama ndox jël leneen lu dul ndox beneen liquide boo xam ne du ndox mais laab na ma sotti ko est-ce que day dindi day tax maratuma cee laabloo léegi foofu euh, mu am deux avis mooy ne li ñuy xool mooy lenn mooy bu dee dañu xool ndox mi liñ ci sotti amul ci benn effet mooy ne manoo ko ma boo ko xoolee en tout cas manoo fexe ñi am bët mënuñoo fexe ba gis ko mais mais tamit ñi nga xam ne seen a baax na mënuñu koo xeeñ ci ba mu xeeñ leen ñi nga xam ne tamit am nañ càq buñ ko ñamee du changer loolu dañ naan la ndox mi dara newu léegi nag kañ lay am problème mooy bu dee ñi am bu bu dee mën nga am nga gis bu baax boo xoolee di nga xam ne lii effectivement lii changer bu boobaa luñ lay wax dañ naan la kon ndox mi sobee du sobewu mais manatoo cee manatoo cee laablu léegi léegi mu des lan quatrième question bi mooy ne bu dee ci ndox mi loo xamante ni moom ndox a bokk ay caractéristiques da ci dugg comme li ñu waxoon sànq waa ji nga xam ne dañ koo jox nouvelle dañ koo annoncer nouvelle bu naqari fekk mu tiim ndoxam di jooy di jooy di jooy barongoñ yi bari ci biir ndox mi walla dugg ci est ce que ndox moom léegi moom des na bi laaj tey laa balaate wala déedéet léegi foofu at yi dafa am ñu ne ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ni ñuy xamee ndax ndox mi la sobewu na wala sobewul wala boog mu ngi def di taxuur mooy loo xam ne nañ ci laab tey laab ba léegi nan la ñuy def ñoom ñu ne lenn la ñuy def mooy dañuy jël dañuy à peu près équivalent li ci li ci dugg ñu jël beneen loo xamante ni comme ataaya bi wala boisson bi nga xam ne du ndox ñu jël équivalent wu li ci dugg ñu dugal ko ci baxam bu dee buñ ko ci defee day changer lenn ci caractéristique ñett yi ñu waxoon kon nag ñu xam ne kon ndox mi changé wu na beneen avis bi déedéet dañuy xool est-ce li ci dugg moo ëpp ndox mi wala déet comme que ñoo bokk ay caractéristiques mooy que suur ko bu dee waa ji par exemple da koy def ñaari équivalent ñaari kaas yii ci rongoñ moo ci tuur c'est sûr que boo jëlee nectar wala nga jël yu concentré yooyu surtout yooyu wala yu mel noonu nga def ko ci c'est sûr que affaire bi day changer te bu boobaa lan la mooy nectar bi ak lii bokkul mooy lii woon ndox ñoo bokk ay caractéristiques alors que lii bokkul kon premier avis bi loolu lañu wax dañuy jël leneen beneen liquide comme ataay bi wala tii après ñu sotti ko ci xool bu dee am na effet ñu xam ne kon nekkatul lu laab tey laabalaat loolu mooy premier avis bi deuxième avis bi mooy ne déedéet li ñuy xool dañuy xool est-ce que quantité bi ci dugg moom moo ëpp ndox mi ci nekkoon wala déet bu dee nag li ci dugg moo ëpp quantité ndox mi ci nekkoon mooy effectivement kon affaire bi laabatul du laabalaat kantaan ak bu dee moom moo dina moo dina tuuti bu boobaa kon laab na tey laabalaat kon ñaari avingo ñu jël ñu ñu choisir mooy deuxième bi léegi nag lan mooy layu wax jooju ñoom ñu ne c'est que day bàyyi xel majorité ndax tamit lenn dafa am mooy mënoo jël loi nga ne loi bi damay teg loi boo xamante ni ñépp lay concerné mooy amul benn cas particulier loolu c'est rare mu am moo tax comme que li qaida bi wax ne al hukmu lil ghalibi wan nadiru la mooy atte daal bu ñuy doxal ay atte ci généralité bi lañ koy lañ koy teg quant à nag particularité yi yi nga xam ne moo mën a xew yooyu kenn du ko mooy mooy kaaraar yi loolu duñ ko sóoraale ndax mënoo ñëw par exemple mënoo ñëw ne euh, léegi pour mu dina yomb nañ jël exemple bi ñu joxe bi ñu joxe woon mooy lan mooy ñu ne euh, nuyoo góor ak jigéen dañ koy tere mooy joxe loxo yow nga ne waaw mooy fànn googu yëpp léegi yow nga ne man moom ñu ne waa ji nag non c'est nag loolu en général bu ngeen xoolee comme que charia yàlla buy teg ay atteem ba koy teg ci sagesse ñu ne xool nañ ne lu bari mooy côté plaisir bi am ñu wax ñu ne nag waa jële ne quant nag moom jaamukatu yàlla bu mag la boo xamante nii moom bu joxoon junni jigéen loxo yi biis leen téeméeri yoon it garaawul moom moom moom àgg na koo xam ne loolu garaawul mais est-ce dañu naan kon léegi est-ce que loolu day cas particulier boobu même bu dee dëgg la te sax dañ koy seetaat mais buñ nangu woon ne am na est-ce que dañu naan comme que cas particulier boobu am na kon loi bi nañ ko fi dindi topp moom déedéet dañ naan comme que lépp ci nit ñi lële la loolu ñuy doxal te yow buñ la ne da ngay def ci nag particularité bi da ngay ñëw duggal ñëpp mooy niñ ko teree ñii noonu lañ koy teree yow moom lañ la koy teree même bu dee même boo ci dul yëg dañ la koy tere loolu nag mooy lan mooy bu dee suñ masala bi mooy ne ñoom dañ ne bu dee ndox mi ndox mi dañoo xool li ci ëpp li wala ñàkk géej yooyu xool lan moo est-ce que rongoñ yi moo mi moo ëpp bu dee ndox mi moom mooy jël mooy remporter affaire bi moo ndax moo dina bari bu gënalee bari nag mooy ne kon ndox mi des na di laabalaate ba léegi kon bu ma amoon sama ndox fii xabaaru waajooj ni ko dal bal ma may jooy di jooy bi fii ma xool gis ne li ci dugg ndox mi ko kon mooy bu ma bëggee jàpp damay jàpp léegi dem kantaan ak bu dee li ci sotteeku moo ëpp bu boobaa manatuma see jàpp bu dee aw leneen damay tiim léegi kon cinquième question bi mooy est-ce que pour mooy pour dindi sobe pour dindi sobe est-ce que ndox rek a sobe wala déet ñu waxaat mooy exemple mooy pour joxe ndax tamit daanaka wax yi buñ koy wax yi comme boo dul indi du leer mooy lan mooy ne est-ce que bu doon tapis bii sobe da koy takk ma bëgg a julli wala sama yére sobe da koy takk ma bëgg koo julli wala sama yaram est-ce que mën naa utiliser leneen loo xamante ni nii du ndox pour dindi ko wala déet comme ma jëloon exemple eau de javel est-ce naa jël eau de javel dindee ko sobe bi nga xam ne moo tax sama yére wala bu dee ndox amul lool rek am ci dañ maan na man da nekk loolu mooy laaj mooy sama yére dafa am sobe ma am ndox fii am eau de javel par exemple est man am naa droit wu ne non ndox mi dama ko fiy bàyyi pour sakkanal ko léegi man eau de javel wala ma ne eau de javel daa ko est-ce que naa nekk wala jël foofu ñaari avis moo fi am muy premier avis mooy xanafiya yi ak benn partie am benn mbooloo ci bi yi ñoom dañu ne rahmatullah alayhi ñoom dañ ne effectivement lu dul ndox leneen leneen ci leneen lu mais du ci kenn dégg loo xamante ni dafa euh, laabul li ñuy wax fii mooy il faut affaire bi laab tamit ñu ko bëgg a dindi ñu ne ñoom bu dee leneen lu dul ndox mën na koo dindi mën naa dindi sobe yi ñoom loolu mooy premier avis deuxième avis bi mooy kon ñan nga wax lool mooy xanafi yi ak benn mbooloo ci waa ngiiru imam ahmad rahmatullah alayhi ñoom loolu lañ wax deuxième avis bi ñu ci def ne mooy maliki yi shafi'i yi ak mbooloo mu bari lu ëpp ci xanaabila yi ñoom ñu ne rahmatullah alayhi loolu mën da nekk ndox rek moo mën a moom la ñu mën a dundee sobe boobu ngay wax soit si ngay dundee wala sa yaram wala sa yére léegi avis bi ñu choisir woon fii mooy avis wu bu bu njëkk bi mais mooy mooy ñan mooy xanafiya yi ak benn mbooloo ci bi yi kon ñoom ñu ne leen léegi léegi wax leen ñu seeni dalil li ngeen wax tam ngeen ko teg euh, ba tey bu rappelé rek li ñu waxoon keroog ñu ngi koy waxaat di ko waxaat ndax tamit loolu da baax mooy bu ko defee nit ñi di ko di ko teewal seen xel mooy buñ ne bii mooy avis choisi cela ne veut pas ko kon beneen avis bi ci def baaxul nañ ko sànni fële aywa déedéet yow daal mooy li waxoon fii ci commentaire bi sëñ bi loolu la ko yàlla ubbee looloo leer ci liñ jot gis moo tax loolu lañu choisir ñuy choisir avis yëpp tamit noonu la demee boroom xam-xam yëpp rahmatullah alayhi ñoom tan lañu def bu ñu mata ñëw ne sama avis rek kay dëgg ñi ci des waxuñu dëgg déedéet kon nag nañu jàpp ba léegi ne kon avis soit bi cela ne veut mooy benn réalité bu am ñu ci des ay fausseté la déedéet léegi kon ñu ne leen kon indi leen indi leen seeni lay ñu ne ñun suñuy lay euh, dañ mooy xadiisu Ummu Salama radiyallahu anha mu ne benn ndaw dafa ñëw laaj yonente saa salaam ne ko moom da jigéen boo xamante ne nii yére yi muy sol dafa gudd day buubu buy dox te buy dox mooy fi muy buubu man na laal sobe léegi muy laaj doon laaj yonente saa salaam nan lay def yonente ne ko saa salaam yu tax yéruha ma ba'daha li ci ginnaaw fi muy romb di ko kuy ne ci suuf si moom moo koy setal ñoom ñu ne est-ce loolu di ko setal loolu mu wax noonu est-ce ndox la wala du ndox ñu ne du ndox ñëpp xam nañ ne suuf la mooy da nga sol yére bu gudd buy man nay romb foo xamante ni sobe da koy laal mu ñëw laa jonani saa salaam loolu lan laay def ak sama yére yi day buubu mu ne ko li fi muy jaar fi muy jaar bu buuboo ci sobe muy suuf soof muy traversé waat loolu da koy laabal ñu ne kon loolu preuve buy wane ne am na kon leneen loo xam ne bu sobe amee na koo dindi lu dul ndox ndax bu doon ndox rek la lan la koy wax boo àjjee sa kër jëlal côté ci ci doon buubu yëpp nga ko ci ndox fóot ko loolu la koy wax ñoom ñu ne benn benn ngoog deuxième bi mooy xadiisu abi Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon julli dañ doon julli mook mu leen di jiite mu jekki-jekki summi ay dàllam ñoom tamit suñu seen dàll léegi bi mu paree mu tourné ne leen lan moo tax ma gis yéen ngeen di suñu seen dàll yi ñu ko ndax dañoo gis ne suñu seen dàll ñu comme ne te bu bees moo ñëw te léegi kenn war a ku ne julli di sol dàll mu ne leen déedéet moom dàllam yi dafa amoon sobe Jibril alayhi salaam moo ñëw wax ko ne ko dafa amoon sobe looloo tax mu dindi ko waaye bu keneen ci yéen kenn ci yéen ñëwatee bëgg a julli na xool rek na yëkkati bu xoolee gis ne sobe am na ci na ko xoos ci suuf lool dina ko dindi ñu ne kon lool deuxième argument la buy wane ne kon ndekete lu dul ndox par rapport ak ñu ñeneen ñi wax kon lu dul ndox man naa dindi sobe ndax daleen ne bu ngeen gisee bu ngeen kiiwee ngeen gis ci aza muy sobe wala yu mel noonu xoos leen ko bu ngeen ko xoosee doy na ngeen julli seeni dàll bu doon ndox rek daleen laan da ngeen di fóot dàll yi ba mu set ngeen door koo a sol ñu ne suñu troisième argument mooy euh, xadiis bi nga xam ne bi dinañ ko gis après mooy xadiisu muus bi bu euh, ibnu abu qataada radiyallahu anhu abu qataada mu ne ndax ci euh, xadiis boobu mooy bi mu demee kër gorom bi doon ko seeti fekk ko fekk fa soxnaam mu utal ko ndox pour mu jàpp bi mu ko tànqalee ndox pour mu jàpp am muus jege si am benn muus bu jege si mu dëkkal ko kii bi récipient bi muus mi naan ba doyal dem mu door a commencé jàpp fekk soxnaay doomam bi mu ngi toog di ko xool mel ni ku jaaxle ci affaire bi mu ne ko ndax da ngay ndax da jaaxle sama doomu mbokk mu ne ko waaw mu ne ko yonent bi de sallallahu alayhi moo ne mu ñoom innaha moom muus de laysat bi najis nekkul ne moom dafa sobewu innama huwa hiya min at-tawafin alaykum ci beneen ay tawaafaat moom de dafa bokk rek muus dafa bokk ci nga xam ne dañuy baagante ci kër gi di dem ak di nekk yéen di dem ak ka ñoom ñu ne waa léegi ñu ne leen ba léegi affaire bi ñu ne man laaj danaan ko man comprendre bu ma foofu nan nga ci mën a teg tegtaloo naan ay luy sob ñun sobe la ñuy wax sobe bu takk nga dindi lu tax nga may citeel muus mu ne la ndax muus yi ñun ñëpp d'accord nañ ne day lekk sobe dina fekk kaña bi de wala yu mel wala mu lekk loolu sobe la wala du sobe sobe la léegi est-ce que muus mi pour sobe boobu dem est-ce koy takk ni dé ubbi gémmiñ di ci sotti ndox bam set est-ce que noonu la ñuy def ku sa muus lekkoon sobe noonu la koy def da ngay takk xoj baat di téye ko di di ko sotti ndox di ko bomb déedéet ñu ne déedéet ndox gis nga sobe boobu mu lekk lan moo koy dindi mooy tiflit yuy génn ci siiwam di dem ak ñëw loolu moo koy laabalaat kon te loolu bokkul ak seen ndox mi ngeen naan dañ koy lan moom lañ ko yore kon loolu dañuy wan ne te bu defee loolu lekk sobe mën naa ñëw naan ci moo lan moo tax ndox moom sobewul mooy ne le fait que sobe bi mu lekk dafa mujj danaat te li ko dindi du ndox lañ ci lañ ko dindi. ñu ne deneen mooy xadiis yaa Aysa bi nga xam ne dañ koo laaj pour ñuy dindee euh, deretu deretu mbërëg moom mu ne dañ koy dinañ ko dindee ci ay ci da koy dindi mu ne kon loolu loolu tamit day wane ne lan ne kon leneen lu dul ndox mi ngeen di wax yéen mën naa dindi sobe ñu ne nag pour nag bi nga xamante ne ci la ñuy jeexal muy suñu dernier ma am na yeneen ñu ne Abu Qulaba rahmatullah alayhi moom da doon wax ne suuf suuf de bu dee dafa am sobe rayon soleil so so du soleil bi nga xam ne moo ciy tape bi ci kii noonu da koy day taxaat suuf si sobe bi ci nekkoon dañ <coughs> te moom taabiin yi bu mag la boroom xam-xam bu rëy la boo xam ne ñépp a d'accord ci ak maandoom ak xam-xamam ñu ne kon lépp day wane ne leneen lu dul ndox man naa man naa dindi sobe lu dul place ndox ak lan ngi ne nag léegi loolu mooy ci côté xadiis yi ci asar léegi nag ñu ne dañ leen ñëw ci côté nazar mooy côté xel raisonnement ñu ne est-ce que na bu ma ñëwoon ci benn place julli jot comme que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura defal nañ ma kan moo ko def mooy yàlla yàlla defal nañ wala defal nañ ñu beneen version wala defal nañ ma suuf de mu nekk foo xam ne jullikaay la ak loo xamante ni man nañ cee laabloo mooy man nga ci tiim pour pour lan pour julli boo amee janaaba ka amoo ndox tamit man nga utiliser suuf man nga ci tiim ngir julli ñoom ñu ne léegi imaginer leen ñuy dox ba dem benn place wala ñu ñëw benn euh, foo xam ne daal benn bayaal wala yu mel noonu wala fii nii rek ñu ñëwoon fekk xool daal amul dara lu ñuy wan fii tilim na julli jot est-ce que yéen yéen ñu ne ndox ndox rek ko mën a gis est-ce ñu fa nekk naan non mais est-ce que yi euh, set na mais est-ce que ñi ko doon raxas ndox lañ ko raxas wala déet xam nga loolu kenn du ko posé. question boobu duñ ko posé lu tax te pourtant c'est possible waa ji ñu ngi koy kii eau de javel la fi def wala ndox moo xamante dafa ñuul kub moom la ko doon pompe te loolu ñëpp a d'accord ne bu dee set na ñëpp ci mën a julli même ñu ne ndox rek ñoo d'accord nañ ne mën nañ ci julli kon ñu ne loolu daal man nañoo ci résumé mooy li nga xamante ni moo ñuy wan ne ndox leneen lu dul ndox mën naa dindi sobe dernier bi nag mooy ne Euh, pour yëkkati dindi sobe sax daa jarul yéene mooy bu ma bu dee dama am sobe bu nekk sama yére ma koy dindi jarul may yéene dindi sobe bi jaru mu ne loolu jaru ko ndax ñëpp xam nañ ne bu dee le fait que dindi nañ ko loolu waxoon nañ la ne maaliki yi dañ la ne la rahmatullah alayhi ñoom bu dee ndox moo xam ne du ndox mu laab tay laabalaati mënu koo dindi ñoom ñu ne jarul yéene léegi lool ci résumé mooy seen argument yoo xamante ni ni képp koo xam ne laaj na la fan nga teg ne par exemple eau di javel man naa ko utiliser moom rek pour dindi sobe bi taxoon sama yére lii mooy argument wu ñan lañ waxoon xanafiya yi ak ñenn ci xanaabila yi rahmatullah alayhim te mooy abi bi ñu choisiroon fii insha allah waaw waaw waaw bokk ñu euh, imam Malik waaw obligé def def def euh, obligé yu def ñu euh, imam Malik wax mooy maanaam utilisé munoo par exemple tey fii nga def nga topp ñu imam Malik pare pare doo ko toppaat kon fii da ngay obligé topp topp yëpp lu mu wax ah waaw alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah boo gisee li nga laaj nii mooy est-ce que da ci koo xamante ne nii ci ngiru Imam Malik comme ñun Sénégal ak yooyu ñun Malik moo ko ci fa lañ nekk est-ce masala bu ñëw rek bu ñëw rek pour dina yaatal li mu laaj bu ñëw rek ngir bi wax lii ñun dañoo obligé ci loolu rek la ñuy toog loolu mooy laaj bi loolu mooy liñ lay tontu mooy mooy ne bu dee bu dee yàlla may na la ràññee ak xam-xam boo xamante ne nii xam nga ne kat yow fii point sàngam masala sàngam ah waa ngir sàngam de li ñu wax moo dina moo dina leer ci yow te ay tegtal yaa ngi nii yow moo dina leer ci yow pas ngir bi nga bokk bu boobaa mën nañ la may nga def lu mais ñenn ñu wax sànk mooy bi ñuy wax kii bi ni euh, li ñu mujjee wax mooy kii bi euh, liñ ne ñële ñële muy xanaabila yi ñenn mbooloo ci xanaabila ak xanafiya yi li ñu wax dañ ne moom lañ choisir fii xam nga ñun mënoon nañ ne fii ay maliki lañ kon xam nga boo gisee li tax ñu nootal lële pourtant ñoom bokkuñu bokkuñoon ñoom ngir te pourtant mooy affaire bi lenn la mooy dañuy xool fi nga xamante ni fi lañ jàpp ne fi la dëgg dina nekk waxuñ ne ñeneen ña amuñ dëgg ah mooy ndax li la leer ndax tamit nit nit yàlla ji lim la jaamuloo yàlla mooy li nga xamante ni moo leer ci yow mooy du la jaamuloo yàlla ci loo xam ne leer looloo tax par exemple euh, bu ma doon julli ma doon julli tey ma ànd ak ñu may jiite am mu may jiite mu julli ñeent jóg bi teg juróom man mu leer ma ne ilimaan bi mu ngi julli juróom juróomeel bu boobaa duñ na ne comme que mooy sa ilimaan jóg na jógal déedéet bu dee yow leer na ne moom dafay yokk nga jóg topp ko sa julli baaxul alors que moom bu dee dafa jàpp ne moom effectivement troisième laa nekk lii may jóg mooy ñeenteel même bu dee juróomeel la ci yow moom kenn du ko ne ilimaan yow sa julli yàqu lu tax ndax lool moo noot ci xelam moo noot ci njortam te lool lool la ko yàlla jaamuloo lool yow yow mu jàpp lii mu leer na yow ñeent la boo jógee ànd ak moom su julli jàpp moom day bu dee dafa leer bu dee kenn nit rek la lay jiite moom mu jàpp na juróom la non mu jàpp na ñeenteel la kee ne ko juróomeel te gëmul ne lool la topp ko moom julleem day yàqu alors que bu dee mbooloo mu bari la nag ñépp d'accord na ko ndax imaam ba ñépp d'accord nañ ne da nga yokk bu boobaa day topp ñële mooy ne kon yàlla loolu lañu moo tax boo gisee fii ñu nootal lool te bokkuñu ngir pour wan ne mais kan mooy def lool mooy boroom xam-xam tamit wala ku xam exactement affaire yi fan moo tax ñuy topp mooy dañoo xam ne amuñu possibilité moyens yi nga xam ne xam bi ñu am amuñu ko léegi nag muqallid koo xam ne day topp mi day toppaate nga xam ne amoo xam sa sa en tout cas say bagage ci côté diine bariwul liñ lay wax mooy yow ala kulli xaalis maroo toog na du ma topp kenn ndax loolu mooy da ngay réer mooy ne dafa am ñoo xam ne yàlla moo ñu xéewal mu nekk ci muy ay imaam ay imaam yoo xamante ne yàlla ñu leen yàlla fayal ñoo xam ne li ñu waroon a def ci diine bi yëpp ku di nekk responsable la ci woon ñoom ñoo la teggil loolu léegi nag liggéey boobu yëpp ñoo ko defoon yow nga ñëw ne sama yoon new ci damay def lu neex mooy bala ngaa def lu la neex yi il faut nga xam exactement fi ngay dellu mais doo nekk ku xamul dara nga ñëw mais looy man du ma topp kenn loolu de toute façon loolu ku koy def nga xam ne ko ci la nekk mooy il koo xamante ne nii amoo mais nag mooy liñ la wax rek ci am moyen ràññee ne waaw waxu ñii kat ci man ak avis yi ma gis gis naa avis sama waa njiit gis naa suñu tegtaloo gis naa avis ñi ci def waaye nag yii mooma doy bu boobaa dañ lay permettre nga topp loolu sans autant ngay dugg ñu ci def même bu dee sa njéem a nga topp dee dugg ñu ci def ndax bu doon affaire yi leer na comme jant bi leer nañ wute du am ndax laa ilaha illallah ma koy dégg ñu naan imaam Maalik lii de ci wax yàlla benn kenn la imaam Abu Hanifa loolu xam nga doo ko dégg jarul ñu naan ni kii wax na ci loolu soxlawuñ kenn naan ni yàlla kenn xam nga loolu dafa leer mais lii lan moo tax kii naan ne lii ñii ne lañ mooy dafa leerul bu doon leer na ni mu war a leere comme laa ilaha illallah lii rek du ci am moo tax loolu la mooy xam-xam bi ci lool la tegu mooy ne bu doon certitude du certitude loo xam ne dañ ci man a waat ne lii la ko def mais lu leer ci yow loolu ngay jàpp bu ko defee nga nekk ala basira mooy nga nekk ci clairvoyance lu leer nañ ndax te tamit beneen affaire dafa am mooy li wutale ki nga xam ne amul xam-xam tey topp benn imaam ci imaam yi ak ki nga xamante ne amul xam-xam nee nee na du ma topp kenn li leen wutale mooy ki topp boroom xam-xam moom leer na ko ne moom li muy def am na fu mu tegu même moom bu ko xamul am na fu mu tegu alors ki nga xam ne xamul dara mais toppul kenn kooku loo ko laaj ci diine mu réer loolu tamit mooy moo loolu mooy différence bi am ci ko xamul dara ne moom topp kenn ak koo xam ne gaa xam-xamam bareegul mu ngi gëstu ne nee na man kat kii laay topp xaw ndax leer na am leerul loolu la mooy ci ko mën a def daal mooy il faut tamit nga xam exactement moo loolu la moo tax ci côté ndox mi xam nga ndox waa kay ba léegi pour ñëwaat suñu masala bi kon comme ci ndox ba léegi xoolal euh, imam Ghazali rahmatullah alayhi ak même yenn parti ci Hanabila yi ci côté ndox mi waaw ci côté ndox mi mun mun dir même ay Ibn Taymiyya sax loolu lañ wax côté ndox mi euh, ñoom dañu ne ñoom sincèrement mooy mooy di ñëwee ci ku xam ne dañu naan pour ndox champ pour ndox mujj nekk sobewu ban limite xam nga ñoom bu dee Shafi'i dañ na ak Hanabila dañ na ku la tey imaam Ghazali rahmatullah alayhi moom lan la Shafi'i la yenn parti ci Hanabila yi tamit lan ay ñoom ay Hanbali lañ lu wax ñoom xullatay ni lañ ne moom la natte ndax ndox mi bu ci sobe duggee dina yàqul déet mais ñoom dañu ne lan comme imaam Ghazali rahmatullah alayhi dañ man bëggoon naa de soppoon naa lool suñu mazhab de muy mazhabu Shafi'i bokk ak mazhabu Maliki yi ci point bi pourtant moom chafin yi la mais ci point boobu question boobu lan la choisir moom mu ngi choisir ma kii avis Maliki yi te loolu doo gis benn imam ci waa imam chafin yi ñëw naan kii liñ def du loolu bàyyi ci suñu mazhab bi ci mais lan moo tax mu wax lool ndax amoon na lu leer li gisoon na tegtali nii gis tegtali nii gis ni nag ay lu yëwét ñu liy wax ñoo gën a wóor moo tax lii laay même bu dee du tax nag ma ma ma ma deñ totalement ci sama mazhab mais ci question bu précise bi man avis bii laa topp loolu mën naa nekk kon bu ñu ñëwaatee ci suñu masala bi xaw ma leer naam leeru waaw waaw euh, pour jazakallahu xayran euh, tontu bi mais maanaam pour pour pour dëgëral li nga xam ne moom la wax Izzuddin ibn Abdus Salaam rahimahullah dafa ne te loolu Ibn Arafa rahimahullah nga xam ne imam la ci imam Maliki ñun ñu az-Zuhri ibn Abi Salam rahimahullah dani maanaam Ibn Asa rahimahullah ci imam Maliki yi mag bi la bokk mu ne li nga xam ne maanaam az-Zuhri ibn Abi Salam dani ñaari ijmaa maanaam mboolem borom xam-xam d'accord rek ci benn affaire mooy jamono saxaaba yi radiyallahu anhu ku laaj Abu Bakar wala Umar radiyallahu anhu benn laaj su ko neexee bu beneen masala ñëwee mu dem laaj ko Abu Hurayra wala Mu'adh loolu ñëpp d'accord nañ maanaam kenn du ne comme tey Abu Bakar nga laaj tey lu ñëwul ci rek faaw nga xaar ba Abu Bakar ñëw nga laaj ko d'accord waaw loolu euh, euh, euh, maanaam mbir la moo xamante ne day day day day day dëgëral li nga xam ne maanaam moom wax rawatina nag maanaam comme li imam Ahmad wax rahimahullah mu ne koo xam ne koo xam ne yàlla daf ko may maanaam ab torche wala ab euh, projecteur mu ciy jaar ci yoon ci guddi di dox vraiment def na ko yedd lool wala boog ma bokk na ci ñàkk xel dëgg dëgg dëgg mu di ko fay di dox ci guddi ci lëndëm maanaam mooy ku yàlla may am xel nga mën a xam ne wax maanaam ak ñeenteel lay doon ci yow ngay sopp nit ñi aveuglément alors que yow am nga xel moo xam ne war ngaa mën a xam ci li muy wax fu mu xot ba nga xam li ngay teg li ngay topp waaw wala bi yàlla ñaar sax wala waaw ah, jazakallah xayra kon bu ñu ñëwee ñu ngi woon ci kon mooy cinquième bi mooy dañu ne woon est-ce que leneen lu dul ndox mën naa dindi sobe kon waxoon nañu ne avis bi ñu choisir mooy xanafiya yi ak benn partie ci xanbali yi seeni lay mooy yu ñu wax léegi léegi sixième question bi mooy léegi mooy sixième bi mooy bu ma amee ndox moo xamante ni dafa laat mais manuta laabalaate ana naka laay def ba mu mën a laab di laabalaat mooy damay war sama soowu ndox benn soow wala sama benn paan wala yooyu def ci ndox pour jàppale pour nit ñi buñ ñëwee ñëw jàpp ci walla yu mel noonu wala pour sangu set am ku ñëw jël coca wala yu mel noonu wala li ñu waxoon sànq sotti ci gaa bu dee loolu mooy ndox moom bu may damay togg man naa koy utiliser mais nan naa mën a def ba ndox moomu ma man bu ma bëggee jàpp man cee jàpp bu ma bëggee sangu set man cee sangu set léegi loolu li ñu wax mooy dangay ngay dangay da jël ndox beneen ndox ngay jël di ko ci sotti boo demee ba ñett yooyu muy xet bi bu dee xet bi moo changé woon wala couleur bi wala cafka gi cafka gi bu dee yooyu ñoo changé nga ciy sotti ndox ba ñu deñ kon mooy delluwaat na mën ngaa utiliser sa ndox comme ni mu meloon waaw mooy boo xamante ni ndox mu kokaa dugg mane ne nag mooy il faut ma réparer ko moo gën ndax yàlla dana lan yàlla bëggul kuy yàq bëggul yàqkat yi te nee na yéen bu leen topp yàqkat yi ndax kat yi lan ay mbokki saytaane lañ te saytaane dafa noonoog boromam kon nag bëgguñu yàq kon ndox mi duma ko jël sotti ko fële tuur ko ba pare dem ci robinet bi tànqaat beneen ñu ne la déedéet ñi ngay def mooy da ngay jëlaat da ngay jël ci robinet bi ubbi di def ndox mi ba mu bari ba yooyu yëpp ba loolu altéré woon ñëwaat après bu ko defee nga mën a utiliser ndox mi nga ko sànni waaw léegi loolu mooy li ci dugg lan la lu laab la léegi beneen question bi mooy nag euh, presque xadiis yi moo ñu ci gënoon a ëppal solo ndax ñi ñu doon wax ne waxoon nañ leen bu ngeen fàttale ko ne premier xadiis bi mooy deux bi numéro deux bi mooy abu sa xadiis abu sa'id al-xudri innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay xadiis boobu waxoon nañ ne zahiri yi moom falañ falañ falañ sukkandiku moom mooy seen base ba moo tax ndox ndox ndoxum teen loo ci mën a def changé na changé wul zahiri yi ñoom dañu jàpp ne de toute façon baax na dara amul dara lu mën a yàq ndox moom ñu ne leen lan moo tax ñu ne innal ma'a tahur laa yunajjisuhu shay ndox dafa laaj tey laabalaate te dara mënu koo sobeel léegi ñu ne la woon Maliki yi ñoom rahmatullah alayhi ñoom seen base moo doon lan xadis boobu noonu ak xadis bi ci tegu mooy xadisu abi umaama al baahili yi bi muy wax illa in taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw lawnuhu mooy lu dul boobu dafa ñëw particularisé dina am lu mu yokk lu mu dina leeral ci xadis bi njëkkoon mais lu dul nag ndox dafa laab day laabalaate lu dul ba mu def illaa beneen mu ne illaa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi lu dul li nga xamante ne dafa ñëw ba dominer moo xam couleur bi walla odeur bi walla cafka bi bu ñëwee ba dominer ko benn ci yooyu du yëdde benn ci yooyu rek mooy kon ndox mi moom nekkatul lu laabtay laabalaate kon loolu mooy ñoom seen seen argument seen seen fondement ñi ci des muy xanaa bi lay ak Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom dañ ne woon xadiisu qullatayn bu Ibnu Umar bi radiyallahu anhuma ñoom dañ ne woon ñoom bu matee cent soixante euh, euh, équivalent cent soixante moom lañ jëloon fii ci qullatayn bu ko matee mooy ndox moomu bu tolloo qullatayn rek bu ci sobe duggee garaawul alors que nag bu ko matul sobe dugg ci mooy yàqu na kon mooy xadiis boobu mooy seen fondement xanaf yi ñoom bokk ci seeni fondement mooy xadiis cinq bi buy Abu Hurayra radiyallahu anhu bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu kenn taw bu kenn am janaaba mu ne benn bi bu kenn dugg ci ndox fekk mu am janaaba waaye bu kenn saw ci ndox ba pare dellu di ci sangu wala ci beneen mu ciy jàpp ñoom loolu moo nekkoon seeni seen fondement loolu nag bu ñu ñëwee ci xadis boobu dinañ dina leeral ana ñoom fan naka lañ def ba xadis boobu nekk seen fondement nan lañ ci nan nan lañ ko utiliser ñoom léegi kon mooy question bi ñu nekk presque moo ci ëpp solo mooy lan ndax bu dee am na deuxième bi ñu waxoon deuxième question boobu waxoon nañ ko ñu jëkk mooy ñaata façon ndox am lool gisoon nañ ko fële mais bii mooy comme que ñoom bu ñu seetloo kon am na ñoo xamante ni ñoom dañu ne ah ndox dafa am foo xam ne bu ci tollee soo dugg ci yàqu du yàqu alors que bu ci tollu yàqu na loolu mooy lan. mooy kon léegi masalaam ndox mu bari ak ndox mu tuuti nan lañ koy xame loolu foog naa mooy sixième sixième wala septième ah, six non sept waaw mooy ndox moo xam ne dafa tuuti wala dafa bari nan laa koy xam ne ak bu ci sobe duggee est-ce da koy yàq wala déet kañ la ndox mi ngi yàqu ndax sobe bi ci dugg léegi foofu ñu am waaw kii saar alhamdulillah kon xam naa di lañu bu ñu ci masala bii rek insha allah bu ko defee beneen la njàngale mooy lan mooy bi ci ëpp solo <laughs> mooy ne à partir de ban ban quantité lañ mën a wax ne ndox bu fi sobe duggee da koy yàq léegi bu ko defee foofu dañu am ñetti ab yi muy ñu mbëtt ñi bu ngeen seetloo waxoon nañ leen ne ngir yi nag boo gisee ñuy commencé ci Hanafi yi après Maliki yi après Shafi'i yi après xan xanbal yi mooy noonu la ndax imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi moom moo nekkoon te moo ci magoon moo tax ñu leen di jiital ndax yonent bi saa salaam moo ne woon bokkul ci ñun koo xamante ne nii di yegg du yegg suñuy mag di yërëm suñuy gone moo tax bokk na tamit ci ngëm yàlla mooy ki nga xamante ni dala féete kaw nga jox ko li mu yellool kon xanafi yi muy ñu topp niiru imaam Abu Hanifa ñoom nañu ne mooy ñoom ñooy premier avis ñoom ñu ne ñoom ndox daal kañ lay xam ndox mu bari waaye parenthèse bala ñoo dem mooy bu dee benn dafa am benn façon ndox boo xam ne bokkul mooy ndox mu bari moo xamante ne nii dafa baree baree bari ba bu ma laalee fii rayon yi du àgg fële bu ma yëngalee côté bi rayon yi du àgg fële ndax bariwaay kooku moom bu ci soobee duggee ñépp a changé wu ko ñépp d'accord na ndox mi baax na kon boobu nañ ko génne teg nee léegi kon ñu ngi ci suñu question bi mooy à partir ban quantité la ñu naan ndox mi bu ci sobe duggee dina ci am effet mooy dina ko yàq xanaa fii ne ñoom ñun suñu premier avis ñoom ñooy premier avis ñu ne leen ka wax leen lan mooy seen avis ñoom ñu ne ñun ndox mi bu dee dama am ndox moo xam ne bu ma taxawee ci benn côté bi fii mësadu dugal sama loxo di yëngal yëngal ko bu baax xool ne rayon tii bi ndox la yooyu buy ondulation yi du dem dina du dem ba ci beneen côté bi ñu ne ndox moomu ma ci dugalee bu ci sobi duggee te changé wu ko bras yi loolu mooy premier avis kon ñoom il faut ndox mi bari bari bu tax ñuy wax ab ab xandi rek taxul ñuy wax xandi bu def ndox moom ñoom pour ñoom loolu da koy jàpp mooy genre bëri ko rek moom loolu moom bu ci sama duggee yàqu na léegi deuxième avis muy saatiyan yi ak xanbali yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñun ñun moom ñoo xanafi yi sax ñu nañ luñu wax ndax ndox mu bari dafa am solo ci ñun tamit du ñoom rek ñoo am ndox mu ndox mu ndox mu bari amul solo ci ñoom rek mais ñun tamit ci sauf que ñun ndox moom bala ñoo ne ndox mi bari na dëgg ba bu ci sobe duggee du ko yàq ñun du ñu ko teg ci ay laal fii fële du yëngatoo déedéet dañuy xool est mat na xulla ni wala déet ñoom kon ñu am xadis ban xadis bu mujj bi mooy non bu kii bi mooy ida kaanal maa wala ida balagal maa qullatayni lam lam yan jus ci lam mooy ne ndox bu matee à peu cent soixante mille ku la tey dootul yenu sobe mooy bu ci sobe duggee garaaw ñoom ñu ne ñun lool mooy suñ mooy bi ma amee récipient bu def cent soixante litres ñu jël sobe sotti ko ci biir moo xam saw wala loolu dugg ci biir te changé ko mooy kon baax na ndox mi baax kon loolu mooy deuxième avis bi muy saafin yi ak xanaa bi lay léegi Maliki yi ñoom ñu ne ñun nag affaire bi ñun teguñu ko ci ay bari naag tuuti bariwul ak déedéet ñun daal lenn rek la xool mooy bu dee dañoo am ndox sobe dugg ci dañuy xool est-ce ñett yi couleur bi wala odeur bi wala goût bi dara sax benn ci yooyu changé na bu benn ci yooyu changé wul ak nu man di tol baax na léegi loolu mooy ñetti ab yi léegi abi bi nga xamante ni moom lañ choisir mooy ñetteel bi mooy abi Maliki yi rahmatullah alayhi mooy ñi nga xam ne dañu ne ñoom ak zahiri yi tamit loolu lañu wax mooy waa waa kër euh, Daawud az-Zahiri ak Ibn Hazm ak ñoom ñu ànd ak ñoom ñoom ñoom ak Maliki yi ñoo bokk yi mooy na ndox mi daal ñun lenn la ñuy xool ñett yooyu ndax lan ñu ne leen yéen léegi comme que yéen lañ choisir wax leen ñu seeni abi seeni argument fu ngeen ko teg ñu ne ndax ñun xadis bi bi ñu yor mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane lan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ndox dafa laab tey laabalaate ci xadis abi Sa'iid al-Xudri te dara dara du ko sobeel ñu ne nag tekki Maliki yi ne ñun dañoo ñëw sax dina appuyé kii boobu ak xadisu Abu Umaama al-Baahili bu dee sax comme ni waxoon xadis boobu dafa dañu ndax dañ ne woon wa Abu Hatim te borom xam-xam yi d'accord nañ ci ne xadiis bi dafa da'if sauf que ijmaa la ijmaa moo am mooy consensus yi borom xam-xam yi ne ndox bu ñetti yooyu bu ci benn changé ci ndox mooy ndox mi baaxul ñoom ñu ne nag xadiis boobu muy bu abi amu abi Umaama al-Baahili radiyallahu anhu boobu tamit dañuy wan ne na ne ma ghalaba ala ta'mihi wa riihihi wala udhihi mooy lurul li ci dugg ci ndox mi ñëw ba changer soit couleur bi walla odeur bi wala goût bi ñu ne nag ñun loolu moo ñuy war ne kon ndox nu mu man bi toll bu dee li ci dugg sobe la te yooyu dara changé wu ci mooy ndox mi baax na ndax yonent bi saa salaam moo ñu ko wax léegi nag ñu mel ni dafa am yenn wax yoo xam ne dañ koy bëgg a tontuwaale mais du jomb sax boo demee comme que déggoo ak yi ñu ci def xëy na mooy tamit da aar bi da ngay aar newu tamit mooy da am waaw léegi mooy il faut nga am argument yu solide tamit ba boo dajee keneen nga man koo wax man lii moo tax ko boo dajee xanafi mu ne la yow ana pourquoi nga ñëw ne da nga ndox mi ndox mi bariwul leer na la bu ci sobe duggee day day tax ci lépp ndax ndox mi bu dee ndox mi benn sóo la moo ci sóo ndox nekk xanaa fii bi ne la c'est sûr que bu ci ndox bu ci bu mu saw duggee molécule saw mi lay tas ci ndox mi yëpp xam nga yow bu la waxee loolu nga di Maliki ne lee nga wax te amoo benn foo ko teg ñu lay déglu ñu leen di déglu yéen ñaar dañ naan ah waaye kat li nag mu nga toog fa naan ko waaye mais sauf nu si suñu mazhab loolu la ñu wax da mooy da war a xam yow lan moo tax nga d'accord ci lii ak sa mazhab li ñu wax xam nañ ko teg léegi kon mel ni ñoom daa am lu ñuy tontu ñu ne la xëy na déggoo seeni abi mais xëy na boo dajee ku mel noonu dina la comme Shafi'i bi par exemple ak Hanbali bi rahmatullah alayhima dinañ la ren donc euh, yéen li ngeen wax du noonu da ngeen a ndax seen xadiis boobu d'accord nañ. imma am na ne bu ndox mi bu ci yenn ñett yooyu bu ci dara changé wul bu ci changé yàqu na loolu ñun d'accord nañ sauf nag problème bi ak tamit xaris bi ngeen njëkk a wax te zahiri yi doon di ko utiliser ak maliki yi mooy ndox dafa laab tay laabalaate dara ko sobeel ñu ne ñun d'accord nañ sauf que dinañ la ne di nga ku la ne non gis nga ku la tey ni xadisu ku la tey ni bi dafa ñëw particularisé yi ñu ngeen di wax ah seen xadis boobu ngeen ne dafa général xadiis bii dafa ñëw particularisé man ndox muñ la naan dafa laab tey laabalaate dara du ko sobeel mooy bu dee dafa mat la tey ndax loolu la xadiis bi wax léegi nag mel ni ñoom dañ lay aar nag pour nga boo dajee ku mel noonu nga man ko ne nag ah dégg naa li nga wax waaye ñu nit lii lañu wax ñu ne la xaaral boo dajee ku mel noonu lenn la mooy da ko naan yow sa xadiis boobu est-ce que ci boppam moom moo ne ndox bu weesoo xullatay ni bu dee matul wala bu bu matee xullatay ni bu ci sobe duggee da koy sobe bu ci sobe duggee da koy sobeel wala bi espérance bi saa salaam moo mu leer manu ne la déet dana iza kaanal maa'u qullatayni lam bu ndox matee ñaari xulla ak équivalent cent soixante-huit bu ci sobe duggee du ko mën a yàq mais est la ne est-ce que yow yonent bi sallallahu alayhi moo ne bu matul cent soixante litres day yàqu xam nga yaa ko ci dégg waxu ko ah yaa ko ci dégg man mën naa ci dégg leneen te tamit bu dul woon beneen version bi li doon wax na bu dul woon beneen version bi alxaafis bi rahmatullah alayhi def indil ñu ci téere bi nga yem ci téere bi noonu rek mais da nga naan lam yax mil bu dee ci arab mën na tekki leneen mooy du yenu bu ma nee waa ji àttanul lii wala boo ko du yenu man nga ci dégg yow boo amuloon beneen version yi ak beneen bi ñëw firil la ko ne mooy lam yoon bi maroon nga ne da koo àttan mooy bu ci duggee da koy yàq bu ma teequl la da koy yàq xam nga loolu mënoo nga ci dégg mais naan la de toute façon ñun suñu argument foofu sax du loolu du wax jële lam yax na yoo xabat d'accord nañu génne mooy day sobewu mais yéen a ci dégg ne bu ko matul day sobewu yeneen bi saa sallam waxu loolu alors que ñun suñu suñu da koo wax mu leer nañ mooy yéen yéen ci lan ngeen tegu mafhum mooy bu ma waxee wax li ma ciy dégg bu ma nee mbooloo mi de ma ñëw benn waay ñëw ne man kat dama yor cent mille euros fii bëggoon ku ma ko dénk ma bëgg ñu toog fii daal boo ma ci mënee daal désigner koo xam ne wóor na ma man ko koy dénk te yéen ñëpp a ngi ciy dégg dafa ñëw rek laaj ma dama yow yow laa wóolu. léegi waxal rek fii mbooloo mi koo ci wóolu ku wóor wax ma kan moo wóor ci mbooloo mi ma dénk ko sama cent mille ma toog na ko ah sëñ Dramé de moom wóor na léegi xam nga sëñ Ali man na koy jàpp ne kii bu nee sëñ Dramé wóor na kon mooy ñun ñu ci des wóorul xam nga man nga koy dégg lool mais pourtant man naa ñëw wax ma ma ne ko noonu waxuma loolu ah waxuma lool mooy yow yaa ko ci dégg ne man waxuma ko ñoom it ñu ne yonent bi sallallahu waxul ne ndox bu matul soixante cent soixante li ciy dugg par exemple yeneen kii yëpp day sobew bu ci sobew waxu ko yéen ko ci dégg ta loolu mafhumul adab la mooy ay compter yoo xam ne dañ naan la comme ñu ne euh, bu yonent bi sallallahu ne euh, sept am na sept personnes yoo xam ne sabatun yuzilluhum allahu yawma la zilla illa zillu dafa am juróom-ñaari nit ñoo xam juróom-ñaar ñoo xam ne yàlla dina leen keral bés bi nga xamante ne ker amul lu dul keram mu yawmal xiyaam naaj wi rey tàng jër ñi nga xam ne nag ñooy mucc ci lool mu ne set lañ léegi yow est jàpp nga ne yow sept personnes rek lañ yow ah bu nee lan shaabun nasha fi fi fi fi ibadatillah wala fi fi eh, fi ibadatillah jeune boo xamante ni nii moom dafa judd dafa sonn dafa moom dafa daanaka dundam ji yëpp jeunesse am yëpp mu ngi ko passé ci jaamu yàlla est-ce que nga ne benn jeune nekk xam nga ne foofu ñëpp xam nañ ne du benn jeune bi yow mal xiyaam yàlla ne ñetti nit rek laay keral dégguñ ci lool ñëpp xam nañ ne jeune yi mel noonu bari nañ kon loolu mooy wane ne boo ci bëggee dégg ne benn la kon damay fóote mooy adab bi tamit mafhum bi ci loolu la mooy dafa bokk ci mafhum yi nga xam ne dafa faible alors que ñun la mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da koo wax mu leer ni nit ndox dafa laab bi laabalaate te dara du ko sobeel beneen bi ñëw appuyé ko ne lu dul ñett yi benn changé ci loolu moo ko wax mu leer alors que yéen ngeen wax da koo teg rek ci kii dafa dafa wax lii ngeen dégg ci lii. te nag ñun ñëpp d'accord usuliyan ci côté usul mais almantuq moo gën a dëgër almafhum mooy li ñu wax mu leer moo gën a li ngay dégg ci ginnaaw kon nag ñu ne la boo dégg boo dajee ku mel noonu baaxe ko boobu bu ko defee même bu dee moom du jóge ci liñ la yow nga mën a toog ci lu dëgër wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin